ñu ngi woon ba léegi ci retouru ghazwatu xaybar ak ghazwatu waadil qura ñu ngi woon ci yoon bi ñibbi bi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñu ngi doon gis riwaaye yi nga xam ne ñooy nettali biddanti gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam ak saxaaba yi radiyallahu anhum daldi biddanti te loolu ki ko nettali woon mooy imaam abu hurayra radiyallahu taala wa ardaa comme ni mu ko gise woon nim nee ci saxiixay nag limu wax ne lamma qafala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama min xaybara mu ne bi aleyhi salaatu wassalaam dëppee jóge xaybar mu ne arrasa ba ne xadis bi jeexe loolu lañu gisoon léegi ñu ngi woon ci riwaaye yi nga xam ne yeneen version ay yeneen xadis yoo xam ne dañoo niroog bii boo xam ne dañ ci gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaaba yi dañu biddanti woon ci julli fajar ñu doon xoolaale est-ce que nettali benn la déet waaye ku dégg liñ fi jot a nettali yiñ ci jot a gis xam ne yépp duñu benn ndax comme ni ñu ko waxe gisoon nañ bu seyna Abu Hurayra radiyallahu mu ne Xaybar la naka noonu gisoon nañ beneen riwaay beneen xadis bu wuteeg lii boo xam ne bu imaam Maalik daldi solo naka noonu imaam al raxmatullaahi alayhi fi Dalaa'ilun Nubuwwa mu jaar ci yoonu imaam Maalik ibn anas mu jëla ko ci sëriñam zayd ibn aslam radiyallahu taala anil jamii kene mbir mi biddanti ga ca yoonu màkka bi la woon waaye gisoon nañ beneen boo xamante ne seyyidina abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdin radiyallahu taala anhuma moom moo ko nettali mu ne boobu zamanal xudaybiya la fi nga xamante ne ci lañ dëppe Xudaybiya ci sixième année bi ci la xew-xewu biddanti bi bi mu nettali moom xewoon ah, waaye gisoon nañu beneen nettali boo xam ne muy bu Seydina Imraan ibn al-Xuseyn Imraan ibn Xuseynin radiyallahu taala anhuma waaye boobu waxul kañ la mooy kañ la lii xew ah, loolu moom Seydina Imran ibn Xuseyn waxu ko waaye gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da ci biddanti woon te ki njëkkoon yeewu mooy Seydina Abu Bakrin Siddiq aleyhi ridwaanullah comme nim ne ci saxiixayni après daal ci ñi ci tegu ndax bu dee riwaaye awuf bi bim jële ci Abu Rajaa al-Utaridi an Imraan ibn Husayn fi saxiixi Muslim saxiix al-Buxaari raxmatullahi alayhi na ko noon imaam Muslim it solo na ci yoonu Awf an Abi Rajaa al-Utaaridi raxmatullahi ala al-jamii kene dafa fàtte Awf dafa fàtte ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ñoo ñoo yeewu ginnaaw Seydina Siddiq mu ne am na ñaar ñu yeewu après seydna abu bakar ki leen ñeenteel di seydna umar ibn al kantaa ci beneen riwaaya bi imaam muslim boobu dane ginnaaw seydna abu bakar summa summa stayqada umar ibn al-Khattab fa ja'ala yukabbir seydna umar ibn al-Khattab daldi yeewu doon def takbiir ba ni mu yeewe aleyhi salaatu wassalaam kon loolu lañ gisoon biñ mujj woon gis muy bi nga xamante ne nettali bu Seydina Imran ibn Husayn te mu ngi ci saxiixay ni c'était pour gàttal moo tax waxuñu woon yu ñeneen ñi ko solo walillahi alhamdu wal minna yii yépp gisoon nañ ko tey nag mu dese woon ñu yeneen yoo xam ne nettali yu mel nii muy comme niñ ko waxe woon muy nettalib seydna abu qataada alxaaris ibn ribai ibn buldumata wala baldamata al ansaari muy alxaaris ibn ribai ibn bulduma radiallahu taala anhu ñu gën koo xame abu qataada faarisu rasulillah alayhi afdalu abu qataada boobu moom lañu war a gis tey incha allahu taala muy nettali boo xamante ne imaamul buxaari ak imaam muslim ibnul xajjaaj alqushayri wala imaamal buxaari moo ko solo naka noon imaam muslim naam imaam muslim solo na ko ndax xadiis bi muttafaqun alayhi la naka noonu imaam abu daawud as-sijistaani solo na ko imaam at-tirmidhi na ko noonu imaam an daldi nañ koy solo seydina abdurrazaaq as-sanaani boroom musannaf moom daldi na koy solo na ko noonu imaam abu bakr ibn abi shayba moom it boroom musannaf moom ñoom ñaar ñépp ku nekk dafa bind musannaf moo tax dangay dégg musannafu abdurrazaaq as-San'aaniyu ak musannafu Abu Bakr ibn Abi Shayba raxmatullaahi ala al-jamii na ko noonu e, taalibeewu ñoom Seydina Abdurrazaaq daldi na koy solo muy imaam Ahmad ndax imaam Ahmad taalibe la ci imaam Abdurrazaaq as-San'aaniyu al-jamii moom solo na ko ci musnad bi na ko noonu imaamu imaam yi di ibnu daal dina koy soloo ci saxiixam na ko noonu imaamu bni xibbaan soloo na ko tamit ci saxiixam na ko noonu imaam altaxaawi boo demee ci sharxu macaani laathaar daal dina ko fay solo na ko noonu ibnuljaarud soloo na ko ci almuntaqa waaye imaam addaaru qutni daal dina koy soloo ci sunanu daaru qutni na ko noonu imaam abu awaana soloo na ko ci musnadam ak imaam abu nu'aym alasbahaaniyu raxmatullahi ala aljamic ci mustaxraj bi naka noonu imaam albayhaqiyu daal dina koy soloo no ci alkubra sunanul kubra suna albayhaqi soloo na ko waaye soloo na ko tamit ci dalaa'ilu nubuwa imaam albagawi daal dina koy soloo ci sharxu sunna kon loolu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo solo suñu xadiis bi ñu bëgg gis ñu koy jële ci sayyidina abu qataada alxaaris ibn rabii ansaari faaris rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam di nettali li nga xamante ne mooy biddanti gu alayhi salaatu wassalaam daldi woon biddanti léegi nag buñ jëlee ñu jël nag benn ci riwaaya yooyu ñu tànn ci benn gis nga kon ñi ko soloo bari nañ daanaka euh, waa euh, al kutubul arbaa as-sunanul arbaa imaam ibn maaja moom ci gisul bu boobaa dañ naan axrajahu thalatha ñetti ñi daal nañ koy solo mooy imaam abu daawud imaam euh, at-tirmidhi ñoom ñetti solo nañu ko loolu mooy thalatha min bayni asxaabi sunani l léegi bu ñu jëlee càllale imaamu muslim ibnul xajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi mu ne wa xaddatanaa Shaybaan ibn Farrux kooku mooy Shaybaan ibn Farrux al-Ubulliyu moom saduq la woon des fois nag mu daldi woon juum euh, muy daldi woon juum Eh, moom shaybaan ibn farrux ibn abi shayba alxabatiyu ci ubul la la ñu koy wax abu muhammad moo doon dàkkantalam al ubuliyu voilà kon ci moom la ko imaam muslim jële kon mu ne wa xaddatana nettali nañu shaybaan ibn farrux sama sëriñ di shay di doomi farrux huwa lubulliyu abu muhammad qaala mu ne nettali na ko xadd mu ne xaddatanaa nettali nañu suleymaanu mooy suleymaan mooy kan mu ne imaam muslim ne yani ibn al mughira boo xamul mooy kan mooy suleymaan ibn al mughira mooy abu saciidin al basri moom siqa la woon moom siqa la woon ku dëgër la woon moom suleymaan boobu xam ne mooy ibn al qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu saabitun di saabit di saabit man di saabit ibn aslam saabit ibn aslamin il bunaani abu muhammadin il basri moom yàgg nañ koo gis mooy ki nga xamante ne mooy taalibe sayidina anas ibn maalik radiyallahu taala anhuma bu mag boobale mu ne an abdillahi ibn rabax mu jële ci ku ñuy wax say sëriñam di alansaari yu moom nag ci waa alansaari la bokkoon waaye dafa dëkkoon basra après moo kooku mooy abdallah ibn rabaax moom nag jëli na moom taabi'i la bu mag la boo xam ne jëli na ku mel ni solo na ci ku mel ni ñoom sayyidina ubay ibn ka'b ak ñoom sayyidina ammaar ibn yaasir ak ñoom sayyidina imran ah kay na noonu ak sayyidina abi qataada alxaaris ibn Rabi'i al-Ansaari mi nga xam ne moom la jëla xadiis bi mu ne an abi qataada moon Abdullah ibn Rabaah mu ne an abi qataada mu ngi jëla ci sayyidina abu qataada radiyallahu ta'ala anil jamii' moom wax nañ mbiram moom sayyidina abi qataada daal dinay jiitu ñu daal di gis tarjamaam gisoon nañ ne fekke woon na Uhud ak xare yi nga xamante ne ñoo ñëw après waaye fekkewul woon Badr moom sayyidina Abu Qataada radiyallahu ta'ala an saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kon lan la seydina abu qataada nettali kon loolu mooy càllale imaamu muslim léegi kon seyna abu qataada qaa annahu qaala nee na xatabanaa rasulullah sallallahu alayhi wa fa qaal mu ne xatabanaa dañoo dañoo xutbal sermon tenir benn sermon kan rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne innakum tasiruuna ashiyatakum wa laylatakum wa ta'tuuna almaa inshaa allahu gadan mu ne seyna abu qataada radiallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo xutbaal benn bés mooy dafa def benn sermon boo xamante ne moom la tenir ci saxaaba yi radiyallahu fekk ñu ne woon ci voyage mu ne leen innakum dëgg-dëgg yéen tasiruuna ashiyatakum seen ngoon gi tey da ngeen koy dox marche ngoon gi dangeen koy dox wa laylatakum ak seen guddi gi mooy sans arrêt lay doon bu ñu déparé nii sama bu ma sama discours bii bu ñu ko paree mooy dañuy accélérer la cadence dañuy dox ngoon gi waaye dañuy dox guddi gi mu ne leen nag pour rassurer leen wata tuunal maa insha allahu gadan ne nag bu ñu doxee suñu ngoon geeg suñu guddi gi suba dinañu dajeeg foo xam ne dina am point do insha allah <laughs> mooy yeneen timere xam ne lii ah. <laughs> ndax euh, ndax lii euh, day imaginer fi ñuy dox ci àll bi noonu mais mu ne leen nañ leen dox wala rek axbarahu al alimul xabiir buur yàlla mi nga xam ne mooy xamaakoon gi ki nga xam ne dara nëbbuwul ci moom amaana moo ko xabaar nu ci man di demee moo ko xabaar ndax lépp ci buur yàlla la jóge mu ne leen kon dinañu dox dangeen di dox seen ngoon yi ak seen guddi gi wata tuunal ma ak deme nag ngeen di dikkal fi nga xam ne mooy fi point d'eau fi ndox am ñu mën a nga xam ne dina baax ci ñoom nee bi mu waxee lool pare ci diskuur bi fantalaqa xanaasu laa yalwi ahadun ala ahad nee na dafa pare diskuur bi nit ñi commencé dem kenn ku nekk jubali ci yoon bi di di dem mooy kenn daanaka préoccupé wul ci keneen lu dul dox jëfe li nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam wax waaw ñu gaaw di ah, di dox di dem kenn xaarul kenn ndax ndigal jóg na lu ci waay mën a def defal mu ne qaala abu qataada seyna abu qataada ne léegi jàppal bu baax jàppal bu baax gis nga fii nii jàppal de gis nga riwaaya bi xam nga abdallah ibn rabax miñ la wax al ansaar yi thumma al basri ndax sa après sa kanal basra après ci wàllam saar yi la bokk mais après dafa demoon Irak fële ci Basora daal di fay nekk sanc ma jàppal turam Abdallah ibn Rabah bu ko fàtte voilà bu ko fàtte parce que li tax ma ne la bu ko fàtte dafa am solo ci lijjantil ñu bu dee ne xam nañ ne e, riwaayu imaam Malik bi ne bi mu jële mooy bi mu jële ci ñoom ndax moom solo na ci imaam az-Zuhri boo xam ne dane boo xam ne Xaybar lañ jóge comme bu Seydina Abu Hurayra bi mais dafa solo beneen Seydina Zayd ibn Aslam mu ne yonent mi alayhi salaatu bi mu biddantee loolu mooy beneen la mooy c'est sûr que beneen histoire la bokkul bi yoonu Makka bi bee Xaybar Seydina Abdullah ibn Mas'ud gis nañ yenn yi que ne moom Xudaybiya la te loolu wér na ci moom léegi ñun nag fi fi wax ji ne mooy entre riwaaye Seydina Imran bi ibnu Xuseyn ak Seyna Abu Qataada nga xam ne ñoom ñaar kenn tuddul ban fan lañ jóge woon tudduñ benn lieu léegi nag jàppal ndax fii am na loo xam ne dina interpeller ñenn ñi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim muy Abdallah ibn Rabah dinaa la ko laajaat ci kanam incha allah bu ñuy pare dinaa la laaj est-ce que jàpp nga tur bi voilà léegi nag kon bio boo nga jàpp ko bu dee capteur ku mën a capter nga capteel bu dee nga ngay noteel nga jàpp tur boobu ndax naa la ko laajaat bindu ko ci sa téléphone bi walla ci sa feuille yi nga yor nii ak bindal ma xool waaw kay très bien léegi kon ñu continuer mu ne kon nit ñi kon bi yonent mi alayhi waxee lool ñu commencé di jëm naa Abu Qataada nee na fa baynama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hatta bhaara al-laylu wa ana ila janbihi qaala fa na'asa rasulullah sallallahu wa sallam fa maala an raahilatihi fa ataytuhu fa da'amtuhu min ghayri an uqidahu hatta i'tadala ala raahilatihi Seyna Abu Qatada mu ne bi nga xamante ne nag kon nit ñi commencé nañoo dox ñoom di dem nee na ñuy dox di dox di dox mu ne nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa di dox noonu mooy ngoon gi jeexal nañ ngoon gi bu dugg nag ci guddi gi te woon na leen duñu arrêté dañuy continuer cadence bi nee na yonent mi alei satu salaam di dox daanaka ba xatta baaral layl ba ni nga xam ne ci la nisful layli di jote mooy guddi gi nag mu nekk nag ci digg guddi gi nag waaw ci digg guddi gi mu ne man abu qataada radiyallahu maa ngi woon ci wetam mu ne yonent mi alei satu salaam ma seetlu ne mu ngi commencé nelaw mooy dañu yéeg ci gëléem yi di dox mais man seetlu naa ne moom mu ngi nelaw Abu Qatada nag en général amoon na fas wu fas wu yéeme fas wu yéeme yéeme wa nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu ko jëlee dawal ko dane ko inna wajadnaahu bahra waaw akbar boo demee <laughs> al nan la ko imaamal Buxaari am na buntu ko def de ci saxi bi baabu euh, alxaylu euh, fii nawaasi naka la ko waxati Oh, ci kitaabul jihaad yi am na buntu yu mu fa indi yu mel noonu na ko noon imaamu muslim ibn al-Hajjaj voilà mu ne abu ba abu Qataada sa fas wi de inna ñun def wajannaahu trouvé nañ ko baxraamu di géej ndax gaaw waaw akbar ñàll yi yàll fas wu gaaw la moom nee na bii nga xam ne ci la guddi gi digge ci digg guddi gi nee na ma nekk ci côté yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuy dox pas do ñu war di dox nee na fanaasa mu commencé di nelaw yonent ma saa saa mu ngi ci kaw géléemam di nelaw nee na fa maala an raaxilati xam nga nettali bi tudd nañ ko fii yàggul yàggul di <laughs> ñuy wax li nga xam ne mooy eh, bi muy céetal keroog ak sayyidatu safiya biñ génnee xaybar juste ci tuuti noonu ci fubóor yi ci faubourg xaybar yi que eh, Seydina abu an abu al abu ki ki mu daloon këram abu ayub al ansaari radiyallahu da ko doon garder ndax wóoluwuloon ndaw si ci moom bam laaj ko bi bi xëyee fajar gis ko mu ne ko waaye abu ayub lan la mu ne ko dama la doon garder ndax wóoluwuma la ci kii ak ñooñu mu ne ko xafidaka allahu yal na ñaanal ko yal na buur yàlla aar li ci li nga aar yonentam waxoon naa la bi may la wax loon neewoon na ñaan gu mel noon noonu ñaanaloon na ko kan Seydina bu Qataada ba tuddaloon nañ histoire bii léegi nag ci lañu ne nag riwaay bi ngi ngir yaatal loolu léegi kon mu ne na ko noonu Seydina Abu Sa'd ibn Sa'd nañ ko waaye bii moo soxaloon mooy ñëw na fii nee na muy nelaw ma seetlu ne muy nelaw nee na fa maala an raahilati yonent mi alayhi salaatu wa salaam daal commencé na nelaw ba jeng mooy giléem gée ngi dox mais jéng na bay waaj a daanu mu commencé di jéng tuuti nee na ma ñëw fa da'amtuhu min ghayri an ma daal di koy jo joyanti puusaat ko ba mu ba mu ba mu équilibré waat ci kaw géléem gi sans ma yee ko def naa ko mooy avec délicatesse laa ko defee ba moom yëgul ne sax def naa ko lool mu ne hatta tadala la rahilati ba mu ni muy équilibré ci kaw warwaayam nee na ma ginnaaw gi saara ñuy continuer di dox hatta ila kaana fi aaxiri saxar ba ci fin wu njël saxar fi muy commencé ci fin bi mu ne nag maa la mais bu ne saxar fii mooy mooy fajar gi jotagul mais bi muy jege mu ne mu daldi nag jéng cette fois-ci may latan ndax denn def na ko deux fois voilà nee def na ko deux fois voilà ba daal di koy jooyanti nee na nag bi mu ñëwee nag ba nga xam ne tuuti fajar gi mooy soreetul yenn sor yi nee na nag cette fois ci nag mu daal di jéng maylatan hiya ashaddu min al maylataynil ulayayn ne mu jéng cette fois ci jéng boo xam ne mooy di waaj a penché di waaj a daanu fois ci boo xam ne moom moo gën a moo gën a garaaw yi jiitu sànq mu ne xatta kaada yan yan jafil ba tuutee des mu wadd mooy tuutee des yonent mi alei satu salaam daan tuutee desoon rek mu daanu jóge ci kaw gëléem gi daal di daanu ci suuf nee bi mu demee noonu rek ah loolu nag moom xam naa pour def ko comme bële moom day xaw yeneen ñaaru njëkk yi ndànk-ndànk nee na fa ataytuhu fa daamtuhu bii nag mu gaaw rek puus ko ngir mu équilibré nee na fa rafa'a ra'sahu mu yëkkati boppam fa qaala mu ne man hada mu ne kii kat la mooy am nga dafa lëndëm mu ne kokkan la te tamit day door a yeew qultu nee na ma ne ko abu qataada man la abu qataada radiyallahu anhu qaala mu ne ko mata kaana hada masiraka minni mu ne ko waa depuis kaa nga may jooyant ci sama kaw waruwaay bi depuis quand yaa ngi may jooyant ci sama waruwaay bi qultu nee na ma ne ko ma zaala hada masiri mundu layla ma ne ko lii de bu guddi gi jotee ba léegi deñul maa ngi dox sa wet di la jooyanti saa boo waree daanu rek yonent bi alayhi ne ko xafidaka ma xafidta bihi nabiyya ko yàlla na la yàlla aar ci ndax lan ndax li nga yàlla na la aar ndax li nga aar ki nga xamante ne mooy yonentam alayhi salaatu wasalaam nee na summa neen summa ginnaaw gi xaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko hal taraana naxfa ala naas ne ko Abu Qataada mooy dafa retrouvé wu bi moom bi muy yeewu noonu mu ngi xool moom ñoom ñaar rek a fa mujj nekk nit ñi waxoon nañu bi ñu paree rek lañ commencé dem bi xutba bi jeexee ji jiitu ji léegi mu ne ko mu ne ko eh, hal nax naxfa ala naas ndax dangaa foog ne nit ñi ñun rek a fi ne nit ñi gisuñu summa xaala mu ne ginnaaw gi mu ne ma man Abu Qatada moom alayhi salaatu wassalaam hal tara min ne ma ndax gis nga fi kenn gisoo kenn ci ci ci sama saxaaba yi ñoom anañu qultu hada raakib nee na ma commencé ne ah waa diwa kii de benn warukaay benn waaye ngi benn warkate ngi summa qultu hada raakib aaxar may ma commencé di leen gis par kenn kenn naan keneen a ngi de nee na xattaj tamaanaa ba ni ñuy dajaloo fakkut naa sab'ata rak bu ñu nekk sept convois yoo xam ne ñoo desoon ña des moom ëpp ñoom jiitu nañu qaala mu ne fa maala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an at-tariq fa nee nag bi demee noonu ñun ñooñu nag muy set convoi yooyu yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jóge ci yoon wiñ ne woon ndax loolu la doon jàngale ne boo ngeen di dox guddi ci yoon ba war a tëdd nangeen ngeen fa na ngeen sor yoon wi mooy bu leen ñëw di kante ci yoon wi ndax kat dawaab yi yiy fàddaate seen yoon yi la de ak yooyu noonu mooy lor mën na la faa fekk mooy bu dee loolu dangay dangay teggi génn yoon wi ba dem ci biir nga daal di camper foofu daal di fay tëdd waaye di tëdd moom ci kii bi ah, nu mu tudd fi nga xamante ne nii moom fi la yoon wi ne ah, loolu moom du sunnaam da ko doon da ko doon da doon wax ne bu ñu ko def moom alayhi salaatu wassalaamu voilà ndax moom loolu la wax de voilà ndax da doon wax ne gis nga yoon bi euh, ndax nit ñi dañ fi non seulement nit ñi dañ fi jaar te tamit mën na lor mën na leen fee dal léegi nag moo tax mu doon wax wa idha arrastum fajtanibu tariq bu ngeen te loolu imaam muslim solo na ko mu doon wax naan moom alayhi salaatu salaam bu ngeen di voyage yi ba nelaw dikkal leen ngeen nekk ci guddi ci yoon yoon wi ngeen nekk par exemple bu doon tey autoroute lañ jël wala ci yoon bi yoonu yoonu Tamba bi wala lool guddi jot nag ñu war a nelaw buñ jël suñu oto yi gaare ci côté oto bi ci côté tali bi ci kaw tali bi ci wet gi noonu rek déedéet loolu wóorul da ngay fa xool benn xàll nga dugg ci ba ci biir nga daal di nelaw ci biir foo xam ne kuy jaar fii ak yi nga xam ne ñooy rab yeeg yooyu duñ la fekk voilà moo tax mu doon wax fa innaha turuqu dawaab ndax ah, daaba yi fi lañuy jaar wa mawal yi nga xam ne ñooy gaañaate ah, ñoom dañ fiy fanaan di nangoo ñëw ci yoon yoon yi di génn fa ñu ne moo tax moom alayhi salaatu wasalaam looloo tax mu ne maala bi nga xam ne nag ci ci la jeng daal di dévier mooy génn ci yoon wi ñu ne woon après mu daldi fa wadaa rasahu mu daldi tëdd summa qaala léegi nag mu wax ñi mu àndaloon nag ne leen yi ñoom ñi desoon ihfadu naa salaatana naa neleen nag ah surveiller leen ñu nag suñu suñu julli yi li ci des bareetul waaye mooy coono gi épuisé na épuisé goo xam ne épuisement goo xam ne sànq ba léegi mu ngi nelaw di waaj a daanu mieux vaut mu tëdd benn yoon léegi nag mais gis nga gis nga précaution yi mooy julli gis nga julli fi mu tolloon nii eh, ihfazu alayna ak a neexoon ñuy def loolu mu ne leen surveiller ñun programme bu ñu am ñu njëkk a xool régler julli ba pare door a tëral yeneen yi ci des bu naru la antu ñu daal di ba ba événement ba mais duñu ko def de yooyu gis ñu naan la sëriñ diw moo fi ne wala xalifa diw dañuy gàmm wala dañuy cant wala xaw ma dañuy cérémonie tisbaar romb fi tàkkusaan romb ba timis gi dugg te julli julliguñu ba pare ñu naan li ñu nekke lu baax la xam nga ne loolu ku la ko wax xam nga ne kooku waxul lu am kanta doomu diw la ak sëriñ diw a ko jur na nekk sax sëriñ diw lool du ci dara loolu moom laa yazidul xaraama illaa xaraama loolu day gën a yokk li xaraam sax ab lam daa defoon ko sax moo gënoon sëriñ bi def ko ndax sëriñ bi moom bu ko defee conséquences yi ñooy rëy ndax ñu bari fa ñuy jëlee léegi dem nag leen di wax sunna sax ñu ne la way toppal na la nga naan sëriñ diw da nga koo gën a xam te moom da koy def xoolal rek ñu tax ñuy neenal sunna yonent bi alayhi salaatu salaam ndax ndax seenu ñàkk dëppook sunna ak seen ñàkk dëppook li nga xam ne mooy njàngalem alayhi salaatu wassalaam te ñu ne kat ñoo fi kilifa diine ji ñoo fi toogal diine ji yàlla laa cay way laahul mustaan gis nga ñoom ñoom julli moom moo doon lépp ci ñoom moo tax mu ne leen bi muy tëdd mu ne leen ihfazu alayna salaatana surveiller leen nag suñu julli ji mooy fajar gi na ngeen fexe ba bu ñu raw waaye <laughs> waaye bi ñu tëdd moom dafa tëdd ñi ci des tëdd de ñoom ñépp ñu nelaw nag mu ne fa xaa fa mu ne fa kaana awwala man istayqada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seydna abu qataada nee na ki njëkk yeewu mooy yonent bi aleyhi salatu wassalaam mu ne wa shamsu fi dhahri jant bi mooy tàngooru jant bi mu ngi ci ginnaawam mooy moo ko yee jant bee ko yee ne mooy ki njëkk a yeewu ci mbooloo mi qaala nee na fa qumnaa fazi'ina ñu daal di jóg ñun mooy waa moo leen yee moom bi mu yeewoo après mu yee leen waaye daal nee na fa xum naa ñu jóg fasiina tiit ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu du ñëpp nag ndax ñi ci ëpp ñoom dem nañu ñoom jiitu nañu bu yàgg ñii bariwuñu léegi gis nga seetlul jàppal point bu dëgg bi nee na fii riwaay sayna abu qataada bi dane ki njëkk a yeewu fa kaana awwala man istayqada rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu nekkoon na ki njëkk a yeewu keroog mooy yonanti mi alayhi salaatu wasalaam riwaaye yi ñu weesu woon Seydina Imraan ibn Husayn kan moo njëkkoon a yeewu Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar en plus après moom am na ñeneen ñu yeewu kon yonent mi njëkku la yeewu ci riwaaye Seydina Imraan bi xadiis Seydina Imraan bi alors que ci xadiis Seydina Abu Qataada bi moo njëkk a yeewu loolu benn différence la tegal ci beneen différence mooy gis nga mbooloo mi nii te dinañ ci ñëw ci kanam nañu continuer léegi ñu lijjanti xam ne kon nettali Seydina Abu Qatada bi ak bu Seydina Imran ibn Husayn bi bokkul même bu dee ne ñenn ñi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim doon nañ essayer di ko boole waaye ah aljamu de awla waaye ghayru mumkin man da ne léegi kon mu ne kon bi ñu yeewoo ñu tiit summa qaala yonente mi alei nañu irkabu war leen fa rakibna fa sirna xatta ida irtafaati shams nazal nee nañu daal di dox ba ni jant biy jóge complètement mooy ni muy jóge bu baax summa daa mu daldi wàcc mooy soriwul noonu ah, fa sirna bi bul teg ne dañoo dox lu lu baree bari non mooy lii kon seen yeewu gi c'est sûr ko kon jant bi da doon dóor a génn après ñu daal di dox tuuti euh, summa daa bi mi bi mii da mu daldi di woote loo mu daal di laaj ngir ñu jox ko li nga xam ne mooy fi ñuy def ndoxum njàpp mi kaanat maa nee na man abu qataada maa ko yoroon fiiha shay'un min ma nee na tuuti nag ci ndox a ci newoon nee na bi mu jàppee ba pare mu ne seyna abu qataada moom alayhi salaatu wasalaam ihfaz alayna miida'ataka sa sa yakunu laha naba ne ko nag sa ndoxum njàpp mii nee na ama boo xaraat nee na shay'un fiha shay'un min ma tuuti ci ndox ci newoon jàpp na ci mii am na lu ci des mu ne mu ne ko nag surveiller ñu lii ndoxum jàpp mii nga yor yow Abu Qataada téye ko nga daal di koy sàmm ndax dina xabaar dina ama mooy événement bu mag dina xewi ci sa ndoxum jàpp mii nga yor <laughs> alayhi salaatu wasalaam mu ne summa addana Bilaal bi kon après mu sëy naa Bilaal daal di noddu bisalaati ci julli mu ne fa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atan thumma salla al-ghada nee na yonent mi alayhi salaatu salaam daal di julli ñaari ràkka mooy ñaari ràkkaay fajar thumma ginnaaw gi salla al-ghada te mu julli ñaari ràkkaay suba mu ne fa sanaa kama kaana yasna'u kulla yawm mu daal di def comme ni mu doon def tout le temps léegi yow da dangaa foog ne moom rekk a doon julli non mooy da leen doon jiite après ñaari ràkkaay suba yi voilà nee na mu daal di def comme ni doon def bu jull bu doon bu doon mu ne wa rakiba rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rakibna wa rakibna maa bi mu julli bi ñu jullee ba pare mu daal di war ñun ñu war ànd ak moom qaala mu ne fa jaala baaduna moom seydna abu qataada radiyallahu anhu mu ne fa jaala baaduna yahmisu ila baadin maa kafaaratu maa sanana bi tafritina fi salaat fi salaatina nee na nag mais saxaaba yi mooy mbooloo mooma bi denti woon ak yonent mi alayhi salaatu salaam nee na mais bi ñu waree nag bi ñu jullee pare war di dem nag ñu ngi waxante ndànk naan mais mais ñun moom suñu suñu rate julli gi tey moom lan moo koy lan moo koy kafaara ndax dañoo jàppoon ne le fait ñu rate julli gi bàkkaar la boo xam ne il faut mu am lu ko kafaara mais ñu naan mais ñun lan mooy kafaara suñu lii nii bi tafritinaa si su nga xam ne suñu gàttañlu ah, bi fii salaatinaa ci suñu julli fajar gi ba julliwuñ ko waxtu waa lan lañuy def ba man koo réparer waay summa qaala am na ci yeneen riwaaye nee na yonent mi alayhi salaatu salaam koo xam ne eh, mu ngi ci saxiix yi ak yiñ la wax sànq eh, mooy bi ñuy def taxriij bi am na yoo xam ne nee na yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo dégg ñuy nax mi suñuy wax ndànk di waxante ndànk mu ne leen lan ngeen di waxante noonu duun wëllif ma lan ngeen di lan ngeen di déeyante bàyyi ma noonu ñu ne ko non ñun c'est dañoo bëgg a xam lan mooy faj suñu lii nii suñu suñu biddante gi ci julli ji lan moo koy kii mu ne leen amaalakum fiya uswa ndax amu ndax ndax amu ngeen ci man man modèle trouve ngeen ci man model bi tax ñuy wax summa qaala mu ne leen léegi mu wax leen mooy yéen def leen li man man man gis mooy maa leen ñun ñëpp a doon nelawandoo ñun ñëpp biddantindoo biñ jógee liñ war def nañ ko mooy jóge nañ foofu ndax wax na cause bi wax na ko mooy fii nii waadin naa fii shaytaan fii shaytaane moo fi moo fi ne woon moo tax moo tax mu bëgg a toxu foofu nañ dem feneen ba ñu déplacé wu ñu daal di julli mu ne leen amaalakum ndax amu ngeen fii ci man uswa li nga xam ne mooy modèle tumma qaala mu ne ginnaaw gi mu ne moom alayhi salaatu wasalaam ama innahu laysa fi nawmi tafrit innama tafriitu ala man lam yusalli lsalaata xata yaji a waxtu lsalaati al oxra fa man faala dalika falyusalliha xiina yantabihu laha fa ida kaana algadu falyusalliha inda waqtiha mu ne eh, yonent mi alei saatu salaam ne leen ama innahu laysa fi nawmi tafrit ne leen jarul ngeen di am ay remords ak ay regret ndax lay laysa fi nawmi innahu dëgg-dëgg laysa fi mi tafrit nelaw négligence amu ci voilà deñtalu amu ci gàttañ lu bokk gàttañ lu amul ci nelaw innama tafritu gàttañ lu dëgg mooy négligence ala man lam yusalli mooy ki ne na jonn toog nelawul deful dara bañ a julli xelam nekk ci mu bañ a julli xatta yaji a waxtu salaatil uxra ba beneen waxtu beneen julli jot kooku mooy ki nga xam ne moo négligent foofu la négligence nekk mais nelaw amul négligence te surtout def nañ li ñu war a def mooy fexe woon nañ euh, dinañ gis ci njàngat yi que ne yonent mi alayhi salaatu salaam riwaa yiñ fi gis yépp muy nettali biddante gi saa buy waaj nelaw nee na nañu diw yow diw wala yéen surveiller leen ñu fajar gi waaw dinañ gis ne loolu tamit dañ ciy jànge li nga xamante ne mooy ut réveil loolu sunna la ut réveil bu la yee loolu sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la aajowul tout le temps mu nekkum nit man ngaa am ab montre boo xam ne moom ngay régler ngir mu la yee comme li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ne leen ihfadu ihfadu aleyna salaatana salaatana wala yaa bilaalu ikla na la lay loolu dinañ ci gën a ñëw inshaa allahu taala kon mu ne leen innahu sa fi mi tafrit nelaw amul négligence ginnaaw mais mooy pas nelaw yu la neexa ah. non c'est sûr que yenn nelaw yi moom négligence gu mag a mag a mag la non mooy yow léegi exemple exemple nit koo xamante ne ni du lundi au vendredi day liggéey fa muy liggéeyee moom secteur lay commencer wala huit heures te moom këram bu waree def trajet bi entre këram ak foofu dina ko jëlal une heure de temps moom dina fexe di yeewu minimum six heures tous les jours après mu julli doola doola mën a dem après sangu kii dem yoonam dem liggéey mu koy def du lundi au vendredi mu bëgg nag bu sa te bu boobaa mooy nan lay def day ut réveil du lundi au vendredi chaque six heures mu mu réveil bi di ko yee léegi yow nan nga mën a comprendre même personne bi léegi samedi mu xam ne samedi ak dimanche moom du liggéey mu bàyyi noonu réveil am du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko régler kooku lay sa fi naw mi tafrit balaa moom fii naw mi hii tafrit moom nelawam googu négligence ku mag la te moo ko tey day tay taylu loolu moom lenn rek lay wane mooy nit ku mel noonu mooy ñàkk solo gu julli ñàkk solo ci xolu ku mel noonu liggéeyam bi moom jaral na ko régler cinq réveil mbaa ñett teg ngir xam ne ne nelawkat bu mag la mais bu dee samedi ak dimanche wala jour férié non seulement du nelaw du teel a tëdd ngir mën a teel a yeewu day toog vingt ba heure bu ko neex après mu dem tëdd te du régler réveil am kooku mooy man julli du tus ci man loolu lay tekki boo ko waxul ak sa làmmiñ sa lisaanul xaal loolu la wax mooy ne julli du tus ci man amul benn valeur ci man li am valeur mooy sama liggéey bi moo ko doon yóbbaale lundi lundi au vendredi bu ma liggéeyul nag waaye julli jarul ma yeewu kooku fii naw mihi tafritun kabir kooku ci nelawam googu négligence gu màgg màgg màgg màgg ci ne waaw te loolu moom loolu lu yéeme la ci jullit waaw loolu nag dañ ci def attention wanañ ciy def attention kon mu ne leen innahu laysa fi nawmi tafrit nelaw amul négligence ma tafritu fi négligence am gàttañ lu koy fi mu am mooy loolu ala man ci kaw ki nga xam ne lam yusalli salaa julliwul julli wi te dara terewu koo julli lu duluk tàyyel xatta yaji a waxtu salaatil uxra ba ni beneen waxtu julli di di di di di daal di jote mu ne fa man faala daalika ku defati lii nag fal yusalliha na ko julli xiina yantabiha laha yantabihu laha bi nga xamante ni ci lay ci la mooy képp koo xam ne dafa nelaw nga yeewu mu ne bu fekk julli weesu nangu julli jamono ji nga xam ne ci nga koy fàttale ko ci nga ciy bàyyi xel mu ne bu dee suba ga tamit na ko julli tamit ci waxtoom mooy na ko julli waaw mooy waxtu wa jotee nga julli ko ci waxtoom tekkiwul ne dama koy julli fajar comme biddanti ne ñu julli ko fajar suba heure fajar ma julliwaat fajar bi ma julli woon non lool de mooy bu waxtu wa jotatee lu mel nii fekk nga fexe tamit mu bañ laa dal bu dee man ko léegi ginnaaw gi mu ne leen euh, maa taraw na naa sa sanaaw bi mu leen waxee lool kon delloo siwaat leen lool la tamit lool la ndax euh, <laughs> mooy xam nga ñenn ñi am na ñi nga xam ne seen àll wa soriwul mooy xadis yu mel nii dañ naan non non xadis yi nii nii même bu dee wér na non non mais mooy ñooñ xamuñ dara ndax ñoom en fait dañoo bëgg eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam daanaka ñoom dañoo foog ne daanaka statu bon na ma ci yàlla jéggal mais ni ñuy doxale comme si mook borom bi benn lañ wala iyaadu billah foog nañ ne yu mel nii ay biddanti na wala da doon toog am na ñenn ñi sax da doon toog ay bés këram li yaa xalis yu wér Sayyidatu Aisha ne dañ doon toog ñett suñu kër duñu taal cin am ñu ko bëgg a dinaa dina non non non non yonent saar saar ni mu amee woon moos mais yu leer parce que ñoom parce que bon waxewuñ leeru xam-xam xam-xam ndax tamit mooy nit mais tekkiwul nañooñ màgguñu ah dañoo màgg mais bu dee xam-xam bii nii moo tax bii ku lii nii ku ko jàngul doo ko xama gis xam nii ak dund yonent bi alayhi salaatu nii mooy ah. du loo xam ne da ngay toog ñu naan waa ji am na ci benn illumination non da ngay jàng buur yàlla man na la ci nag defal loo xam ne du dañuy leer na dum jàng kese mais ku ko jàngul du ko xam de ndax booy julli juum nan nga koy réparer ak tamit yii nii na faatixa yi non yooyu dangay jàng dangay jàng masalatu zakat da ngay jàng loolu doo toog ñu naan waa ji am na ci kashfu non non dangay jàng jaar fi ñépp jaar léegi nag nit ki nag bu dee jàngul yooyu eh, moom man na day gis rek bute yonent mi aleyhi salaatu moom ni meloon nga ne doon na jël alal ju bari mu daal di koy maye tamit liñ waxoon ci Fadak nii nga xam ne li mu fa amoon di fa kii kiiwu sana euh, dépense wu weer léegi nañ naan la moom lii fa contradiction alors dafa contradictoire mais fan la contradictoire yonent mi alei koo xam ne mënoon na jël lim am yépp dépense at boobu mënoon na ko joxe avant at mi jeex mu jël lépp joxe ko comme ni mu jële ay ay xuri xur woo xamante ni ay ay ay gàtta fa ne mu joxe lépp ci benn benn kii benn ay seconde mu joxe lépp kaana ajwadun naas moo gënoon a tabi ñépp comme ar-rihul mursala comme ngelaw lu ñu sànni mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam da doon biddanti da doon nelaw di biddanti da doon feebar da doon toog di feebar mais est-ce que loolu dafa wàññi ci moom dara dafa tax moom mu li mu doon fa yàlla gën ñépp ki lu yàlla bind loolu dafa da ko wàññi dara déedéet moo tax mu doon wax suñu boroom naan ko waxal qul innama ana basharum mithlukum yuuhaa ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kaana yarju liqaa rabbihi falya'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada buur yàlla loolu wax mu ko qul waxal innama ana basharum mithlukum man de nit laa comme yéen waaye nag ci nekk bashar gi voilà mais yuuxaa ilayya dañ may mooy dafa am loo xam ne bokk ma ko génn dañ may mooy basharum mithlukum mooy li leen di dal man na maa gaaral damay feebar comme yéen moo taxoon waa Quraysh jaaxle woon naan maa li hadha rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaaqi lawlaa unzila alayhi malak waaye ñu naan maa li hada ar-rasul waay waay waay waay bileb yonent xam nga mooy idée bi waa Quraysh yoroon am na ci julli ñu ñoo xam ne façon bu mel noon ci côté bii moom lañ yor mooy ñoo foogoon ni ab dañu foog ne ab yonent moom daa war a nekk koo xam ne ab malaaka lay doon non buur yàlla law araada an yunazzila alaynaa malakan malaka walakin bu boobaa mooy li mu wax rek mooy li mu leen wax boo leen boo leen fi wàccaloon leen wudul kii même waxuma la dara nit koo xam ne rek du làkk-làkk bi ñu doon wax la qaalu hada arabi ajami wa hada arabi loolu la mooy dañ naan non non ñun mënuñu koo topp buur yàlla nag bu ko sooboon mu wàcceel ñuy malaaka mais wàcceluñu malaaka nit ni ñun la wàcce moo tax mu ne moom huwa alladhi ba'atha fil ummiyyiina rasuulan minhum yatluu alayhim aayaati wa yuzakkiihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikma moom mooy ki wàcce ci ñi nga xam ne ay illettré lañoon rasuulan minhum yonent boo xam ne ndaw loo xam ne minhum alayhi salaatu wassalaam ci ñoom la bokk loolu da doon feebar ñu koy seet yéeg na ci gëléem ci wa fas gëléem daanu comme ni ko Seydina Anas nettalee Euh, côté bi daal di xoo kii gaañu ngandum ngandum gaañu ba ba mu doon julli da doon toog ba mu doon julli temps da doon toog ndax blessure boobu mu amoon ci fas la daanu ci waruwaay la daanu da doon toog di fàtte bi fàtte mooy loolu lépp loolu pour lan pour yàlla ngir buur yàlla dañuy wan ne de toute façon <laughs> loolu wàññiwul ci moom dara mooy ki gën ci ñépp moom ci boppam mooy saasu mbind mbind gi mooy saas bi tax ñuy wax mais comme li wax rek la waxoon Seydina Jibril tànnaloo ko nekkal nekkal abdun ndax nga nekk yonent maliku na koo xam ne buur ngay doon nekk yonent wala jaam bu nekk yonent naa Jibril daal du koy def si ngir mu nekk jaam moom mu tànn loolu moo tax li gën a kawe ci ki yom mooy abdullah abdullah te ñu koy woowe wa annahu lamma qaama abdullah subhaana alladi asra bi abdihi laylan loolu la moo tax xoola xoola xoola kaw kaw ba kaw kaw bi dafa ñëw kaw kaw bi dafa ñëw gis yonent mi alayhi salaam la gis mais mu xam ne moom la mu ñëw ñu xam ne moom la mu commencé di lox yonent ma lay saaf-saam ne ko ne ko ne ko ne ko bul tiit bul tiit bul def dara dalal man doomu jigéen laa goo xam ne da doon lekk yàpp wu ñu wu ñu wu ñu wu ñu teg wu ñu weer ci naaj wi loolu la doon lekk man doomi kooku la muy sayyidatu Amina man sama yaay xam nga lu mu doon lekk bul tiit looy tiit bul tiit muy dalal xelu kaw kaw man doomu jigéen laa goo xam ne yàpp seel yàpp wu ñu wu ñu wu ñu wu ñu teg ci naaj wi ba mu lakk ko loolu la doon lekk man doomu kook laa kon kon jarul ngay toog taxaw sama kanam di tiit bi muy gàddaay da doon làqatu jóge Makka di làqatu di dévier plan wu gaa yi mooy il faut ñu xam ne moo tax texte yi kenn du ci demem xel kenn du ci demeem xel tam xel sax dafa nangu moo nangu lii nii ñuy wax te bu yonent alayhi salaatu salaam li ci yéeme mu li tax nag bokkul ak nit ñi bokku na ci mooy ku mu dal ci yii ci nit ñi en général lu naturel la mais moom loolu am njàng ci am njàng la moo ciy génn ngir xeet bi yépp ilaa yow mi diir comme niñ koy gisee bu après nañ ko gis dinañ ko gis bu ñuy wax ci affaire masala bi ñoxoom bi passé mais yow yonent mi aleyhi salaatu salaam ci moom moo ne euh, moom ay xelam ay nu tudd euh, ay bëtam ay bëtam duñu dañuy nelaw waaye xolam du nelaw naka noonu naka noonu la wax ne yonent yi aleyhimu salaatu salaam noonu la mu ne ñun mbooloom yonent yaa leen saar saam suñu bët yi ñooy nelaw waaye suñu xol yi du nelaw moom loolu alayhi salaatu salaam no mais mu biddanti nan nañ koy boole bu ñëwee ci loolu dinañ gën ñëw ci côté bi léegi kon moom mu ne léegi mu ne leen maa na naa sa sanaaw ginnaaw bi mu leen waxee neneen nelaw amul négligence ki négligence dalkay mooy ki ne jonn këtt na jonn toog di xoole julli jot mu ne fi ci ay mbiram fàttewu ko di xoole ba ba weesu nag ba beneen waxtu ba weneen julli dugg kooku moo négligent léegi mu ne leen maa taraw na naa so mu ne leen nit ñi lan lañ def gi lan ngeen gis nit ñi def ko mooy suñu sama saxaaba yi ma jiitu ñeneen ñi seen mbokk yi anañu ñoom xaala summa xaala léegi nag mooy de façon mooy ñii dina jafe ñu tontu ko ci loolu mais daleen di laaj mu ne leen pour xam ndax am nañ ci nouvelle ñi ci kanam déet summa qaala mu ne asbaha nnaasu faqadu nabiyahum mu leen di nettali ñi ci kanam ñi ci kanam mooy ñi jiitu ci saxaabaa mi radiyallahu anhum ñoom lan la ñu nekke noonu mu leen di nettali ñoom lañu ñu nekke di ko wax moom mu ngi seen gannaaw ca gannaaw di leen di di ko nettali ñi mu nekkal mbooloo mi mu nekkal ne leen ne nit ñi de dañoo dañoo xëy faqadu nabiyahu bi ñu xëyee dañoo jekki da comme ko guddi gi dañu jox ngoon gi guddi gi gisuñu yonent mi alayhi salaam te ñoom dañoo gaawoon ñenn ñi di dem mu ne nit ñi dañoo xëy gisuñu seenub yonent alayhi salaatu wasalaam fa qaala Abu Bakr yonent mi alayhi salaam di ko nettali ñoom Seyna Abu Qatada ak Seyna Bilal ñi newoon foofu ñi woon ak moom ndax Seyna Abu Bakr ak Seyna Omar lii mooy beneen affaire mooy ne Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar bi yonent ma lay sarsam di bi fii ñoom nekkuñu fa woon ci nettali Seydina Abu Qatada mooy ñoo àndoon mais ñoom ci ñi jiitu lañ bokkoon kon beneen différence entre nettali Seydina Imran bi ak bii ndax Seydina Imran danee keroog ki njëkk a yeew mooy Seydina Abu Bakar après Seydina Omar bi mu yeewoo moom moo yee yonent ma sarsam ci takbir Allahu akbar bi mu doon def alors que fii ñoom ñaar nekkuñu fi woon ndax ñu nga ànd ak ñu njëkk a dem yonent mi alayhi salaatu salaam nag di leen nettali kon beneen lii wa ngi buy wane ne lii def histoire ñaar yi bokkuñu léegi Seydina Abu Bakar ne ki yonent mi alayhi salaatu salaam ne nit ñi de dañoo xëy tey ñi ñu jiitu faqadu nabiyahum ñu daal di fa gisuñu seen yonent alayhi salaatu salaam fa qaala Abu Bakar ne mu leen di nettali ne Seydina Abu Bakar ak Omar de ñoom de dañu ne rasulullahi ba'dakum sallallahu alayhi wa sallam lam yakun li yuxallifakum Seyna Abu Bakar ak Seyna Omar radiyallahu anhu bi nit ñi xëyee xool xool gisuñu yonent bi alayhi salaam ñu ne mais ana yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seyna Abu Bakar ak Seyna Omar radiyallahu anhu maa ñu ne leen yonent bi alayhi salaam mu ngi ci ginnaaw ndax moom de du jiitu mukk bàyyi ñi muy sàmm bàyyi jiitu leen bàyyi leen ca gannaaw loolu doom du ko def lam yakun nekkul mukk lu yuxallifakum jiitu bàyyi leen ca gannaaw loolu du ko def kon bu ñu ko gisul mu ngi suñu ginnaaw mu ngi suñu ginnaaw di ñëw waqaala léegi nag ñi ci des ñépp mooy ña ca des ñépp nag ne non non non inna rasulallahi bayna aydikum non non non yéen yéen ash-shaykhaan yéen dangeen dangeen a juumde ci saxaaba yi ñooy abu seyna abu bakar seyna omar moom lañ ñoom lañ naan shaykhaan yi voilà mooy biir saxaaba yi buñ ne qaala shaykhaani loolu mooy Seydina Abu Bakar ñaari ñooy sëriñ yu mag yi mais saa sa mooy ñooy kilifa yu mag yi ci biir saxaaba yi ñi ci gën a màgg ash-shaykhaani ñooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar waaye bu ñu ko waxee ci wàllu xadiis ni xam nañ ki ñuy wax mooy imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi Abul Husayn rahmatullah ala al-jami' kon ñi ci des na leen ah non non inna rasulallah non non yàlla li bay na ay non non ñoom bay na ay diikuma ah. non dañu jiitu moom jiitu nañu ah yéen da ngeen juum de ñoom newul ci ginnaaw ah, moom yonent bi alayhi salaam mu ngi suñu kanama ah. yonent bi alayhi salaam nag ne nit ñi. fa in yuti'u aba bakrin wa omara yarshudu ñoom de bu ñu toppee Seydina Abu Bakr bu ñu toppee Abu Bakr ak Omar dinañu gindeeku de. mooy liñ leen wax ñoom ñoo daj dëgg yi mais du ci lii kese ah. ndax yonent mi comme ne xadis bi ne ci saxiixu imaamu muslim waaye foog naa imaam al-Buxaari soroon na ko ma juumul muttafaqun alayhi la yonent mi alayhi salaam ne iqtadu billadayni min ba'di Abaa Bakrin wa Umar doon ko saxaaba yi radiyallahu ne leen iqtadu topp leen roy leen billadayni min ba'di ci ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw sama ginnaaw Aba Bakrin Seydina Abu Bakr wa Omar ak Seydina Omar ibn al-Khattab bokk na yooyu wax yu mel ni yëpp bokk na ci li tax saxaaba yi li ëpp ci ñoom ginnaaw bi yonent mi alayhi salaatu salaam génne àddina ñu ne ah non non non Aba Bakr moom moom la Seydina yonent mi alayhi salaatu salaam doon jiital ci lépp kon nag moom lu ñuy jiite. moo tax Seydina Omar ba Seydina Abu Bakr naan ko tàllalal sa loxo ma jaayante mu ne ko man man waaye <laughs> yow yow mii la ñuy jaayanteel yow ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam yaay kilifa gi yaa fi. yaa fi gën yaay suñu lépp kon nag yow mii lañuy ñuy jaayanteel man Omar lan <laughs> fukki xel xalaatu ko tàllalal yow Seydina Abu Bakar yow mii yaay suñu xalifa paa man léegi mu ne leen nag ñoom de <laughs> bu ñu toppoon li leen Seydina Abu Bakar ak Omar waxoon ah dinañu gindeeku de ah qaala mu ne fantahaynaa ilan naas xiinam taddan nahaaru Ah, xam nga am na ci yeneen riwaaya ñoom dañoo dañuy dox bi ñuy dox après ñu arrêté mais Seydina Abu Bakar Seydina Omar ñoom ñoom dañu gisoon avis différent bi ndax ñoom dañu dox lu bari di continuer di dem xam nga ne trois cent waxoon na leen bu ngeen xëyee di ngeen incha allah di ngeen trouver ndox mi. ñoom Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar bëggoon ñu xaar nit ñi nag comment ñoom ñu jël posi ñoom ñu jël euh, avis dox continuer ah ñu dox seen dox goog nag gin leen a escanté gin leen a marloo gin leen marloo moo tax yonent ma sa sam ne woon ne woon ci beneen riwaay bi bu ñu toppoon Seydina Abu Bakar ak Omar de dinañu gindeeku mooy li leen dal ci mettitu kii yi du leen ci dal léegi nag mu ne fantaxay naa kon Seydina Imran bu ñaatee ci riwaay biñ ne mu ne fantaxay naa ilan naas xiinam tadda nahaar nee na ñu dikkaat fantaxay naa ilan naas ilan ilan léegi nee na ñun mooy yonent mi alei saatu salaam ak ñi mu àndaloon mooy convoi boobu nee na ñu daal di agsi nag ci nit ñi li nga xamante ni nag ci la im tadda mooy vraiment nag il fait jour moom set fois-ci moom moom moom moom moom moom bëccëg gi moom jot na moom kenn werantewu ci ndax leer na leer goo xam ne jant bi ci kaw mu ne wax xamiya kullu shay lépp commencé tàng wahum yaquluuna nee na saxaaba yi nag bi ñu ak bi yonent bi ñu gisee yonent mi alayhi salaatu salaam ak mbooloo mu ndaw mi ñu àndal ñu naan ko yaa rasulallah halakna atishna fa qaala laa hulka aleykum ñu naan ko yonent mi alayhi salaam waay waay ñun de alku mar nañu wuu mar nañ dee nañu waaye mar nañu mu ne leen alkane newul ci seen kaw après mu ne mu ne leen euh, euh, moom aleyhi salaatu wassalaam atliqu lii xumar yi mu ne leen euh, feccil leen ma léegi feccil leen ma mooy seen kii bi fi mu defoon Euh, nu mu tudd waaye atliqu li romar yi mooy fi nga xam ne ci la defoon affaire bi ci la defoon euh, euh, fi ndox mi newoon mu ne léegi dindil leen ma ko mooy dindil leen ma ko atliqu li romar yi mooy fi nga xam ne récipient bi nga xamante ne ni moom lañ defoon qaala wadaa bi midaat bi midaati bil midaa nee na nag gi nag mu ne ma jox ma kii bi jox ma euh, yow sa ndoxum njàpp mi nga yoroon yow Abu Qataada euh, jox ma ko amaana moom boobu noonu la naan euh, que ngeen dindil ma ko ndax boobu lañ ci boobu lañ gisoon ne moom la moom lañ yoroon kon mu ne lañ ko dindi Seydina Abu Qataada indi ko nee na léegi nag ah mu ne kon ñu ma indil ko ko fa ja'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasub wa abu qatada yasqihim nee na yonent bi alayhi salaam commencé nag di sotti ndox mi jël ndox mi di sotti waaw am na tuuti la woon te jàpp na ci mais muy sotti Seydina Abu Qatada nee na muy sotti man may servir nit ñi mu ne falam yaadu an ra'a naasu ma an fil miidaa mu ne nit ñi dañu di gis ndox ci biir njàppukaay bi ci biir euh, fi fi ndox mi newoon mu ne bi nee bi bi ko yonente mi aleye satu salaam naka la ko ubbi ndax dafa am taqdim ak taxir nee na naka la ko mooy dafa am lu mu jiital loo xam ne moo waroon a lu mu mujje loo xam ne moo waroon a mujje mooy bi mu ko ubbee rek mu ne nit ñi nee na fa falam yaud an ra an naasu ma an fil miito ah, naka la nit ñi gis ndox mi ci biir eh, eh, récipient boobu de ñuy jàppe rek fa taka takaabu alayha rek ñu raj-raj loo commencé di ñëw nag ci yonente mi alei ndax mar gi leen daloon fa qaala rasulullah yonente mi alei satu salaam ne leen ahsinul malaa kullukum sayarwa ne leen rafetal leen seen jikko yi rafetal leen seen bu leen bu leen raj-raj loo nu ngeen mar mar mar mar mar bu def leen dànk rek rafetal leen kullukum kenn ku nekk ci yéen sa yar waa dina naan ba màndi naan ba màndi ci lu ndaw li waaw xaala ne fa faalu léegi mooy ci saase dalee na wax ci saase ñu def gis nga ñun moom suñu problème bi gën a rëy léegi lii la mooy doxal ndigal saxaaba yi radiyallahu anhu xoola mar basat ba seen am na ci yenn riwaaya dañ presque seen put yi ñoo demoon bay waaja mel na luy xotteeku ndax mar moo na biñ gisee ndox mu ndaw noonu ñu gaaw ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye naka la leen ne rafetal leen seenu nekki nag seen seen seen comportement bu leen bu leen xëccoo ku leen ku nekk ci yéen sa yarwaa rawiya yarwaa dina naan ba màndi nee na fa faalu ci saase moo ñoom digal yi ndigalu yonent mi alayhi salaatu wa salaam ñoom il suffit ñu xam ko appliquer ci saase ñun nag dañuy dajale ndigal yi di laaj ay masala di am ay xam-xam yoo xam ne presque duñ ci jëfe dara moo tax yaa Aysha radiyallahu anha tabi'in ba ñëw di ko laaj di ko laaj rek mu jekki ne ko yaa fulaan mu ne ko mais yow diw ak kullu ma sa'alta anhu taf'alu mais yow est-ce li ngay laaj yépp masala yi ngay laaj yëpp mën a ciy tontu yaa ngi koy jëfe mu commencé di am réticent di xaw a kii ne non moo comme si non déet mu ne ko nag maa ngi lay mooy tondukuloo ngay dajale xujjatullaahi aleyka xujjatullaahi aleyka mooy nga jël preuve yàlla yi di ko yenn sa kaw mooy lan yow yaa ngi jàng loo xam ne xam nga ne tout le temps nga xam ne lii baaxul mais doo ko def wala lu ji bari doo ko appliquer mu ne ko nag maa ngi lay wala nga xam ne lii lu baax lu farata la loo war a def la defoo ko te xam nga ko mu ne ko waaye maa ngi lay moytandikuloo nag ngay ngay ngay ngay dajale preuve yàlla yi ci sa kaw ndax xam-xam boo xam ne danga koo xam fii mu ne moo tax euh, nit ñépp yemuñu te gisoon nañ ko ci ki nga xam ne dafa bàyyi julli ndax yéefa ki ne moom julliwul julli du farata ndax yéeféer laam du yé du yéeféer lool waxoon nañ la du lool manoo taxaw rek ne ko bàyyi yéeféer la wala ko bàyyul du yéeféer non ndax nit ñi yemuñu nit ñi yemuñu ki nga xam ne da koo xam am texte yi mu leer que ni lii moom farata la mu ne du farata kooku mooy mooy dafa jël lan preuve yàlla la teg ci kaw ndax moom ci boppam preuve bi mooy xam gi mu xam ne farata la malgré loolu defu ko mais nag ñun lañ meloon alors que sahaaba yi radiyallahu anhum ils ils ci saasi ak lu ñu mar mar mar yonent ma saa saa wax leen fa faalu ci saasi ñu def ñun ñaata li ñun yi ñu xam te duñu mais mais ci daanaka ci lañ dëkk mais kan ci ñun moo xamul ne jëw baaxul kan mais mën nañ la taril suuratul xujuraat ba mu jeex ayuhibbu ahadukum même aaya boobu an yàqula laxma axiihi maytan fa karihtumuuhu mais gars yi mën nañ lañ ko tari ñun ñëpp mën nañ ko tari ndax kenn ci yéen bëgg na an yàqula muy lekk laxma axiihi yàpp mbokkam mu ne fa karitumu yéen ñépp a bañ loolu kenn bëggu ko ci yéen mais lu ñu def xam nañ looloo xam nañu ko mais est-ce que tax nañu bàyyi jëw est-ce que tax nañu bàyyi jëw mais bàyyiwuñ jëw mooy su suñu xam-xam yi lan la ñuy jariñ kon ana lan la ñuy jariñ lu dul ay preuve yu ñuy dajale suñu kaw allahul musta'an allahul musta'an kan ci ñun moo xam mais mais boo ko doon taxaw ci lim ñaata ngay lim yoo xam ne yu ñu xam nata duñu ko def hein nammaam kan ci ñun moo xamul ne nammaam baaxut laa yar xorul jannata xattaat laa yar xorul jannata nammaam yonent ma lay saab saab nee na nammaam du duggu aljana mais nee na boroom ñaari xabru yam ne woon kenn ki di kii de ñoom ne ñu ngi leen di mbugal mu ne kenn ki lan moo ko kaana yamshi bin namima da doon dox di rambaaj diggante nit ñi di toxali wax jël waxu kii dem jox ko kee jël waxu kii indi ko kii dans le yàq mais xam nañ ñun xam nañ ko te booy wax mu ne non non man dëgg rek laa wax waxuma lu amul li mu wax képp laa ñëw rapporter ko keneen ki keneen kii li mu wax la man ñoom foog nañ ne fen rek moo garaw mais namaam maam kay axul kadi bi an rambaaj kay loolu lu lu yéeme na mais daf ko dafa tax ñun ñu bàyyi loolu hein ifsha au sirri mooy di di wuññi secret nit mais kan moo xamul ci ñun ne loolu baaxul mais pourtant dañ koy def ndax amuñu néegu biir amuñu néegu biir foo jaar nit ñi c'est rare nga gis koo xamante ne man nga ko dénk secret mu téye ko c'est foo jaar boo moyul di nga ci gis lu senn boo ko gisul daanaka mooy yow da ko yëgagul waaye senn na bu yàgg nga foog ne mu ngay nekk secret ba léegi ndekete yoo secret waaye da nga ciy yokk de polichinelle mooy secret boo xam ne aji waa ji moo foog ne secret la ndekete ñépp yëg nañu ko ndeysaan ahul musta'an saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom doonu ñoon def loolu ñoom appliqué à mu ne leen rafetal leen axsinul mala axsinul malaa kullukum sayarwa rafetal leen seen jikko yi bu leen xëccoo kenn ku nekk ci yéen dina naan ba màndi fa faalu ci saase mu ne fa ja'ala rasulullahi gis nga léegi nag mu indi lem njëkkoon wax ne yasubbu wa abu qataada yasqihim mu ne voilà léegi nag mu ñëw fa ja'ala rasulullahi yonent mi alayhi salaatu wa salaam di sotti ndox mi wa asqihim man ma leen di naan dal di leen di leen jox ñuy naan xatta ma baqiya gayri wa gayru rasulillah sallallahu alayhi Abu Qataada nee ba kenn desatul ñépp naan ba des man ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam summa sabba rasulullah sallallahu alayhi wa fa qaala li shrab nee na ginnaaw alayhi salaatu salaam nag sotti ne ma ne naanal fa qultu nee na ko laa ashrabu xatta tashraba ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nee ko ah non non yonent mi alayhi salaatu salaam man duma la du ma naan fekk yow naanoo yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na yonent mi alayhi salaatu nag ne ma inna saaqiyal qawmi aaxiruhum shurba xam ngay bokk na ci maka ki ki yim waxoon ne utiitu jawaami'ul jawaami'ul kalim te dañ ko jox baat yi nga xam ne ñoo mëdd mooy yu gàtt lay doon mais li ci nekk ci njariñ depuis maam aadama ba ba ba alayhi salaam ba ki mujj génn àddina man ñun ku ci nekk yonent waliyu saxaa non nii la non yonent saxaaba boroom xam-xam ci biir boroom xam-xam mooy waliyu boroom xam-xam voilà benn ñi ci tegu ñoom ñépp mën nañ ci tànqe ci wax ju gàtt gu yonent mi alayhi salaatu salaam taru jeex te géej gi du tarir mukk waaw waaw akbar ci yooyu bokk na ci inna saaqiyal qawmi aaxiruhum shurba ki nga xamante ne mooy kiy servir mooy ki war a mujjee naan kiy joxe nit ñi di servir ñuy naan moom moo war a mujjee naan <laughs> euh, euh, euh, non dafa am dafa am lu lu yéeme lu ma doon lu may reetaan <laughs> loo xam ne moo dañ ko dund ndaysaan waaju baax la nag waaju baax a baax a baax a baax ndax bon lim doon def kenn tegu ko ko ci baaxam rek la ko doon defe te ko neexoon mañ koo def le bon benn paala woon boo xam ne bon bu ma xamoon la boo xam ne dañu dëkkoon mais moom maçon la woon dafa doon ñëw des fois des fois la doon ñëw kër ga noonu des fois nga jekki dootoo ko gis nag mu dem ci réew yi ay Touba yooyu mais <laughs> paa bi bu kiiwee buy attaaya euh, bon ku tabe la woon nag ku tabe la ku tabe yaakaar naa mu ngi dund wa léegi bon amaguma nouvelle ci kenn génn na àddina léegi. Euh, bu doon attaaya day day day day day day xelli day attaaya ba pare xelli daal di naan eh, foog naa day xelli naanaat deux foog naa deux lay naan wala daal en tout cas dina naan benn après xelli beneen kaas teg ci wet gi boo xam ne ba léegi pour moom la après nag yeneen kaas yi mu daal di xelli nag daal na nag joxal demal nga daal di jox joxe mooy bon eh, nga daal di servir gaa <laughs> mooy yonent bi alei nag day ñonu mbir mi non ki nga xam ne mooy servir nit ñi inna saaqiyal qawmi axiruhum shurba ki nga xam ne mooy mooy mooy kii kiy servir mooy kii mujjee naan voilà bañ koo def séddale bukki bii bukki bi nduur bi sàmba bii ki kii ku ci njiit teg ci sa loxo la te man maa ci ji teg naa ci sama loxo paar yépp mujj delluwaat ci moom bukki ndeysaan xam nga loolu <laughs> loolu kooku mooy bakkanam dëgg la topp moom bukki moom ak kuy jëf-jëfi bukki léegi nag mu ne inna xaw mi ki nga xam ne mu ne naa bu Qatada si yow yaay njëkka naan ndax ki nga xam ne mooy mooy servir aaxiruhum shurba mooy kiy njëkk mooy kiy mujjee naan te man maay servir même bu dee yow yaa leen di jox ni mais man maay sotti qaala sayna abu qataada nee na nag fa sharibtu ma daal di naan mu ne wa shariba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu doora naan ginnaaw bi ma naanee nee na qaala après nag fa atan naasul ma a jaamiina riwaa an nit ñi nag daal di après nag ci lañ agsi ci ndox mi fekk bi ñu fay agsi ñoom naan nañu ba màndi ndax ndoxu yonent mi alayhi salaatu boobu noonu Euh, nga xam ne moom lañ yoroon léegi euh, déglul kan laa la waxoon ne la jàppal ci ci càllale bi ndax dinañu ko soxlawaat bind ko sax sa téléphone wala yoral sa këyit gi nga yor bindal ma xool abdallah ki nettali ki jëli mbir mi ci seyna abu qataada muy abdallah ibn rabaa al ansaari summa mu ne moom nee na moom mi nettali xadis bi nee na inni la uhaddisu hadha al xadis mu ne man bi may nettali xadis bi fii masjidil jaami'i ci mosquée bi nga xam ne mooy mosquée bi nga xam ne ci lañu ñu jullee àjjuma bi gën a mag la ci Basra nee na id qaala Imraan ibn Husayn Imraan ibn Husayn ndeke mu ngi woon ci mbooloo mi di ma déglu mu ne ma unzur ayyuhal fata kayfa tuhaddis mu ne ma xam nga Seydina Imran gisoon nañ bi ñuy gis tarjamaam que Seydina Omar da ko yónni woon Irak léegi nag euh, kii nee na Abdallah ibn Rabah nee na man bi may nettali mbir mi ndeke Seydina Imran ci mosquée bi mooy di jàngale comme xalaqaatu zikri xalaqaatu euh, euh, kii xadiis yeeg yooyu ak xam-xam yi am ci jàkka yi tamuraar lool suñu réew yi daanaka kii rek lañ koy def kii lañ koy def kii bi lañ koy def mooy bu dee ne euh, koor yi la ñuy def te alxuraan rek la ñuy def loolu noonu léegi euh, mu ne kon nag euh, ci la ko ci la ci yooyu nag ci ndeke bi muy wax Seydina Imran ibn Husayn mu ngi ci biir mbooloo mi ne Seydina Imran ibn Husayn nag ne ko ndeka mu ngi woon kon ci mbooloo mi ne ko unzur ayyuhal fata kayfa tuhaddith fa inni ahadu rakbi tilka layla ne ko ah yow jeune bii di nettali xadiis bii seetal li ngay nettali ndax man mii toog de bokk naa ci ñooñu fekke woon ñooñu noonu convoi boobu noonu guddi googu ne a woon ak yonent man mii ci laa woon qaala na nag man abdallah ibn rabah ma ne ko nag ah kon fa anta alamu bil xadis kon nag yow yaa gën a xam xadis bi naa la bàyyi kon bu dee am na njuumte walla loolu même sax yow naa bàyyi kon nga continuer waxtaan wi ndax yow mi nga xam ne yaay saxaabaay yonent ma lay sar sam ba pare li may nettali man dañ ma koo nettali ku ko fekkee ma ko nettali woon te yow mi toog nag da nga koo fekke woon comme moom kon nag yow yaa gin a xam xadis bi nettali ko nee na fa qaala sayna imran ne ma mimman anta ne ma yow foo foo bàyyeekoo foo bokk mu ne ko qultu mu ne ko minal ansaar mu ne ko man de ci lamsaar yi laa bokk qaala nee na sayna imran ne ma xaddis ko nettalil ndax fa antum aalamu bi xadiisikum yéen waa lamsaar yéen a gën a xam seeni xadis qaala nee na fa xaddatul qawma mu continué nettali nit ñi fa qaala imraanu bi muy nettali sayna imran ne laqad shahidtu tilka layla wa ma sha'ar wa ma sha'artu anna ahadan hafizahu kama hafiztuhu bi mu paree ba jeexal complètement nettalem Seydina Imran ne man de fekke naa lii nga nettali fekke naa ko guddi googule waaye wama sha'urtu masumaa foog te masumaa yëg masumaa yaakaar këne am na kenn ku jàppe xew-xew boobu takk ko comme man ni ma ko takke ndekete am na ku ko takke nu mel noon <laughs> koo xam ne sax fekkewu ko woon ku ko fekke woon moo ko nettali muy yow <laughs> wala nga ne wama sha'artu wama sha'artu anna ahadan xafidahu kama xafidtahu ñaar yëpp day mën a nekk mooy xafidtuhu ak xafidtahu mu ne man de fekke naa ko mais masumaa yaakaar masumaa foog ne am na kenn koo xamante ne nii fekke na ko takk na xew-xew bi kamaa keem ni nga xam ne xafiz tahu noonu nga ko takke yow waaw akbar kon loolu la Seydina Imran radiyallahu taala gis nga tamit ni ñu ëmbale ni ñu ëmbale neewul eh, maa ko fekk maa ko gën a xam noppil am woon ñun moom ca début ba lañ naan ko noppil boobu maa toogoon ak sëñ bi yow lii ngay wax fekku fi sax baal ma wax concentré lépp ci ñun waaye teewul mu wax ko mu ne ko man ci lansaar mu ne ko nettalil yéen gin a xam seen xadiis kon nag ci nettali bii foofu la yem lii dañ ciy gis ne kon wuute na ak bële léegi ñenn ñi ko jéem a dajale dañ ne mooy li ma doon wax jàppal Abdallah ibn Rabah dañ ne eh Seydina Imran nee na fekke na loolu kon kay moom nettali mbële benn la mais dañ naan la du benn ndax li tax du benn wax nañ la ko léegi mooy ne ana lan mooy lan mooy lan mooy tere mu fekke mu fekke bii bii nii Seydina Abu Qatada nettali Abdullah ibn Rabah nettali ko mu fekke waat beneen bi te noon kese la mën a demee ndax lan ndax ki njëkk yeewu fële ci boo xam bi mu nettali boppam mooy Seydina Abu Bakar yonent ma sallallahu alayhi da dañ ko yee te ki ko yee mooy Seydina Omar nettali bii nii mu déglu ko ba mu pare mu ne ko masuma foog ne am na ku jàppe xabaar bii te man fekke naa ko comme yow ni ko jàppe wala comme man ni ma ko jàppe te boobu mooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar newuñu fa woon bokkuñu sax ci rak bu boobu convoi boobu mu ne moom ci la woon ñi ne la ba biddante ak yonent mi alayhi salaatu kon kay mbir yi leer na ne bokkuñu bokkuñu kon nag bon heure bi xaw na kii xam naa dañuy yem nii léegi am na yeneen riwaay yu ñu dese mooy bu kan bi nga xam ne dane Tabuk la te boobu transition lañuy ñuy defal ak Seydina Abu Qatada bi ndax duñ ko reprendre rek même nettali bi la amu am al-Waaqidi yi soloo na noon euh, am na ñeneen ñoo xam ne comme Ata daal di koy wax comme ni ko imaam borom al-Musannaf Abdurrazzaq as yi daal di soloowe ne imaam Ata di da loolu Tabuk la xewoon noonu dinañ ko gis ak beneen saxaaba boo xam ne dafa nettali lu mel nii après dinañ gisaale tarjamaam kooku saxaaba boobu mooy kan insha allah ma wax la turam nga yóbbaale ko abu mixbar abu mixbar alxabashiyu ab saxaaba la boo xam ne moom nettali na tamit nettali bu mel ni am na sax ñu ne këne xew-xew di dënt yonent mi alei ci jayshul umara la amoon tax xare boobu jayshul umara bu ñu ko waxee en général mooy bi mu yónni woon Mu'ta bi mu yónni woon ñoom Seydina Abdullah ibn Rawaha Seydina Jaafar ak Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhum boobu noonu noonu moom la ñuy woowee jayshul umara mais am na ci nettali yoo xam ne dane jayshul umara yonente mi aleye sat selaam dafa biddanti woon mais boroom xam-xam yi dañ ne non non non loolu man da nekk ndax jayshul umara ab sariya la yonente mi aleye sat selaam demul woon wala rek mu nekk beneen xare boo xam ne noonu lañ ko tudde